kon laaray ba déet sikk sakka laaray ba déet dengi dengi fii di ñëw ci alquran alquran wi hudan njub la hudan tegtal la hudan aw tettewaay la lil muttaqiin ñeel waay ragal yàlla yi taqwa bañ laajee sayyidina aliw lan mooy taqwallahi mu ne alxawfu min al jalil wal amalu bi tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidaal li yawmi ñu ne ko ragal yàlla mooy lan mu ne nga bañ am benn yëg bu borom bi subhaanahu wa taala nga jëfandikoo alquran lu la yàlla sedd na la doy te nga waajal xam ne bés la na dikk sa bakkan bi yàlla dina ko ne foqeet nga daanu ñu gas suul la taqwa ba tey fi buuse di teg ndawal di ko dagg ba du taq suuf taaqiya lañ koy tuddee mbaxana tengaade boo demee ci arab yi taaqiya lañ koy tuddee kon taqwallahi ragal yàlla ni tengaade di fegalee doomi aadama naaj bu tàng tëlëj tëlëj mooy fi buuse di daggee ni tëlëg di telee ndawal mu takk suuf ragal yàlla noonu lay teree doomi adama nga dugg ci mooy yàlla yàlla ne na alquran gi cër la lil muttaqina ñeel waaye ragal yàlla yi yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi waaye ragal yàlla yi ñooy ñan allazina mooy ña nga xam ne yu'minuuna danañu gëm bil ray bi ci lépp lu faddu gisuñu aljana waaye gëm nañ ko gisuñu safara waaye gëm nañ ko gisuñu siraat waaye gëm nañ ko gisuñu malayka yi waaye gëm nañ ko ribta anhu wa raybun xaaba anka kon allahu laa ilaha illaa wal hayyul qayyum allahu laa ilaha illaa huwa huwa mooy yàlla yàlla fàddu laa yow yaa fàddu fa nga toll laa ilaha illaa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin anta gis nga yàlla mi ngi noonale anta fa nga toll da nga dem nag ba nekk yàlla ah da dem ba nekk yàlla laa ilaha illaa ana ndax dara nekk fi ku yàlla lii lépp ay gaar gaar la dañoo ñëw dañuy dem ki fi nekk di du fi jóge kenn dongal mooy zil mulki wal malakuti kon li fi nekk yëpp ay mazahir la kenn du yàlla ku dul yàlla dara nekk fi ku dul yàlla laa ilaha illa ana yàlla nee na dëgg-dëgg ñi gëm yàlla mooy ñi nga xam ne lépp lu faddu nangu nañ ko wa yuqimuna te dañuy taxawal dañuy saxal asalaata julli duñu faat julli mukk mbokk yi yegg naa ci yàlla dootuma julli a déedéet yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana kan moo gën a yegg ci yàlla dafa doon julli dafa doon taxaw ba tànkam néewi mu koy coosal daal di ko coosal ba boobu noppalu mu dëggaat boobale yëkkatiwaat beneen bi ba yàlla na ko tax maa anzalna alayka alqur'ana li tashqa am nañu jàngee taaha waaye yàlla na ko tax jógil sa tànk bi wàcce wuñu alqur'an ngir mu njatamal la kon dégg nañ ko ay Aïcha ne ko di yoo la yàlla jéggal yoo yàlla topp la dara musulaa topp te la topp waaye lu ko ci tegal afala akuna abdan shakuran ndax du ma nekk jaam buy sant boromam kon yegg naa ci yàlla bàyyi naa julli déedéet dëgg ci yàlla yooyu di julli mi ngi bokkaale ak borom bi ki yeggagul ci yàlla bu bàyyee julli yéeféer la lii sama kàddu la ki yegg ci yàlla bu téye ne julli gii moom lay mën a amee aljana bokkaale na ak borom bi fala yushrik bi ibadi rabbi bi ibadi rabbi ahadan julli ci ahadiyaat yi la bokk yooyu da nga koy dégg ahad boobu ngeen di dégg ahadiyaat dafa am lépp lu dul yàlla rek ci ahadiyaat la bokk même boo toppee sayidna muhammad te toppoo yàlla topp nga ahadiyaat kon dégg nañ kàddu gi lii ay yeneen dimension incha allah ñu ngi ñaan yàlla bés bu yàlla maye ak dal ñu leeral ko waa waaye yuqimuna salaata ñuy taxawal julli abubakar dafa doon julli radiyallahu anhu seydina omar usman ali dañ doon julli ñacca tegu te ñu bëggal leen ne ku ci dee aljana la jëm musu ñoo bàyyi julli di talhatul xayr saad bun abi waqaas said bun zayd abdurahman bun awf abi ubaydata amir bun jarah zubair bun awam ak ñeent yi ma tuddoon ak juróom benn yi ñii ñooy al ashra al mubashirina bil janna ñii ñëpp yàlla dafa ne fu seen bakkan dagg rek wàcc ngeen aljana te musuñoo bàyyi julli Cheikh Omar Fouti xaddasa radiyallahu anhu dafa doon julli julli la la bàyyee njabootam maam alaaji Abdoulaye Niass kazalika alhaji Malik si kazalika Cheikh Abdul Qadir Jilani imam Ghazali Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu amul benn nit ci nitu yàlla yi ku musa bind ci téeréem na may naa leen ngeen bàyyi julli doo ko nitu yàlla yi koo ci gisoon day fanaana julli ba bët yalla yal na yàlla dimbalañ yaa rabbi wa mimma razaqnaahum te ca lañ leen wërsëgal yunfiquna dañ cey jëriñe li fi nekkoon wa min ma nun nga dañ ko asaf wa mimma razaqnaahum te lenn ca lañ leen wërsëgal yunfiquna dañ koy jëriñe ah yàlla may na la teraanga bul xañ sa njoboot joxe lépp waaye joxal sa njaboot la ca des joxal ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye lépp nga denc sa poos da nga dee bàyyi ko fi ana ñaata ñoo dee bàyyi ay étage ah ana ñaata ñoo faatu bàyyi ay tool yoo xam ne ay toolu garab la ana ñaata nit ñoo faatu bàyyi ay bato ci géej gi ana ana jaarga yi ana li ñu naan galo galo moo ëpp jaarga nag ana seen nag ya da ngay dee ñu seet ba ca gën a kooñor daal la ko rendil loo ca def ñu donn ko luñ ca def lu baax seen alal la lañ ca def lu bon yaa ko fi bàyyi woon mbugal ma yow la kon yàlla bu la mayee teraanga ah nang ci teral sa njaboot ña yaakaar nga fomp seen rongoñ waaye ña amul xamal ne du seen ñàkk a ngóora waaye maandoog yàlla la na nga leen baaxe wallazina waaye gëm ñi ñooy ña nga xam ne yu'minuna dañuy gëm bi maa ci lëf la nga xam ne unzila wàcc weef na ko ilayka jooju yow Muhammad jullit dafay gëm liñ jox Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ma ak lëf la nga xam ne unzila wàcce weef na ko min qablika jëkk la te mooy tawraata bu Muusa injil bu Isa zabur bu Daawud ah téere bi day bàyyiwul benn ci téere yooyu la jullit dafay gëm alquran waaye dafay gëm la ko jiitoon ci ay téere lii la lislaam wuute ak yeneen diina lislaam boo gëmee alquran te boo gëmoo tawraata bu muusa gëmoo injil bu isaa gëmoo zabur bu daawud yàlla amul soxla ci sa diina boo gëmee seydina muhammad gëmoo nuux gëmoo ibrahim yàlla amul soxla ci sa diina kon julli dëgg-dëgg waaye gëm yi ah waxum da ngay jël waaba nga yóbbu ko ci kanam waxum naka ñoom yooq na na waaye wóolu lañ bil axira ci àllaaxira àllaaxira yàlla tudd na ko ci alquran ci ay ci ay anam yawmal qiyaama yawmul aaxira yawma yanzurul maru yawma ya'uddu zaalim yawma taghaabun zilzaal taamatul kubra saaxa xaari'a xaaqa ba ñett téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñett yàlla tudd ko ci alquran alaaxira aa amul kenn ci ñun budul dana fa dem de muy guddi ñu ne gaaw leen balaa muy naaj gaaw gaaw muy bëccëg gaaw balaa muy naaj wala muy ngoon gaaw balaa muy guddi fokk ñu wàqi bàmmeel dugalla la ca nga bàyyi fi lépp rek sa tur ba dem na nekkatoo général nekkatoo président nekkatoo ministre nekkatoo député nekkatoo euh, sëriñ nekkatoo waliw nekkatoo dara an na la nga doon abdullahi buñ lay jullee ne allahumma innahu abduka wabnu abdika wabnu amatika yàlla kii sa jaam la doomi sa jaam la doomi sa jéebéet la ana sa daraja yi lépp dem na ah ñëpp taxaw tiim la yow dong yaa jaaxan ci ko balankaar bi kenn taxawul sa digganteeg penku ñe bàyyee nañ la jàkka ji julli dëgg-dëgg foofu naka ñoom yuuq ni dañuy wóol bil axir ci bés bu mu jóga ulaayka ñooñu meloo melokaan yooyele ala hudan ñoom day ñu ngi cim njub min rabbim bawo seen boroom njub day njubab yàlla dong la yàlla na yàlla teg ci yoonu njub am na koo xam ne góor góorgóorlu na def na lu nekk waaye te na am njubab yàlla de bu jë bu génne rek mi ngi jëm bi sorong ba bu génne rek mi ngi jëm ci baar ba waaye am na koo xam ne lu mu naaj mi ngi jëm ci jàkka ja lu mu lëndam mi ngi jëm ci jàkka ja wa ulaayka ñooñale wa ulaayka ñaaña hum ñoom de almuflihuuna ñooy way mucc yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi yàlla yàlla bëggal na julli di ba ñëpp bëgg nañu aa ah, mu ngi ñëw nag di xupp yéeféer yi yàlla suñu borom nee na inna lazina ndaal ña inna lazina na nga ña inna inna naka allazina ña nga xam ne kafaru dañoo weddi ña nga ña xam ne dañoo weddi duñu julli duñu woor duñu génne azaka duñu aji makka duñu seede benn ak yàlla gi du ñu nangul sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw duñu du ñu jokk mbokk du ñu wax lu baax du ñu teewe fu baax di na ña nga xam ne kafaru dina nañu yàlla sawaun yam ne képp alim ca ñoom jarul ngay sonnal sa bopp di ŋarti ŋarti waaw jarul ngay tàpp-tàppal yam ne képp alim ca ñooñale waaw anzartum boo leen xuppee am wala lam tumzirum xuppoo leen waaw laa yoona tal du tal du ñu gëm de waaw yàlla bind na ci ñoom ca azal ne dañuy dee ci weddi yàlla yàlla nañ ci yàlla musal judd ci weddi yàlla màgg ci weddi yàlla dee ci weddi yàlla ah gëmuñ ci li passé gëmuñ fii ñu toll te nag ñoo gëm fii ñu jëm ñooñu day xatamallaahu yàlla kaste na xatamallaahu yàlla raatale na xatamallaahu yàlla sakk na ala qulubihim ci xol yi ñooñale wallahi seen xol njub du ca nekk seen xol leer du ca nekk seen xol ragal yàlla du ca nekk seen xol gëm yàlla du ca nekk déedéet waaye fen rambaaj euh, jéw dogo ŋaayoo boddi ko dong mooy nekk seen xol yooyu le yàlla ne na ñooñu wa ala samihim aji nekk la ci wa ala samihim yàlla raatale na seen dégg duñu dégg dëgg boo leen waxalee dëgg yi dañuy dóor seen dënd daa di mer kii xanaa def maa xamul wallahi xam na la sa njëlbeen toqant maniw dong nga di sobe sa mujj ja mujj dee nga ngay medd kon doomi aadama buñ lay buñ lay dimbale di la wax dëgg ab yàlla bi nga dóor sa dënn xanaa dag maa xamul maay commissaire diw xanaa dag maa xamul maay commandant de brigade bi xanaa dag maa xamul man maay gouverneur bi dag maa xamul man maay préfet bi nga dóor sa dënn ba sa nga dikk danañu summi sa tubéy summi sa mbubb dindi say montor dindi say jaaro ba sa biir ngir bu cabinet jegeñee na génn balaa ñu lay defal càngaay ngay yàq càngaay ba daañu bës sa naq ngir saw génn balaa ñu lay defal càngaay nga yëngu ci biir oto bi sawlaa di génn yàq càngaay ba ana sa grade ya ana colonel bi nga nekkoon ana gouverneur bi nga nekkoon ana ministre bi nga nekkoon ana président de la république bi nga nekkoon bës sa biir sa moromi nit a koy bës ngir kabine génn bës sa naq ngir la desoon ci sawlaa di génn dugal witteen ci sa nopp ba mu fees tepp ngir dootoo déggati dugal witteen sa bët ba mu fees tepp ngir dootoo gisati dugal witteen ci sa bakkan ba mu fees tepp ngir dootoo nokkeeti dugal witteen sa gémbañ ba mu fees tëb dootoo waxati dootoo lekkati jël witteen dugal ko sa woon poqataan yi sa loxo dootoo yëkkati kooti mukk waaye jël witteen dugal ko si ñaari toogeekaay ah ngir balaa sobe di génn jël witteen teg ko sa awray kanam ngir balaa saw di génn ngay dóor sa dënn bi xanaa daf ma xamul wallaay xam na la awwaluka nutfatun wa aaxiruka jifatun sa njël benn du dara bu dul toqante maniw fu mu la laal nga raxas ko ndax sobe la waaye sa mujj lan nga ngay ku dee di medd buñ la bàyyee nga toj yàq foofale yal yàlla dimbali ñu bi moo tax wa ala absarim aji nekk la seen gis ya richawa ay muuraay boo leen wanee dëgg duñ ko gis ñoom seen poos nu mu feesee bu yeboon na ñëpp nañu écraser doomi aadama yi waaye nañu yéeg rek bu ëllëgee da nga wàcc ñu gas ba mu xóot sànni la ci ginnaaw kër ga kenn dootu la tuddati walahum dana ñeel ñooñale azabun mbugal goo xam ne azimun waaw aji màgg la yàlla lu mu màggal màggaay boobale doomi aadama xamatul dayoom wa minan naasi am na ci doomi aadama yi man koo xam ne yaqulu dana ne naa billahi gëm nañu yàlla fekk ay naa naafeq lañu gëmuñ yàlla da ngis ay doomi aadama naan gëm nañu yàlla ngir am na lu ñu bëgg tuub naa ngir bëgg na ñaari jabar te dina ga mu nekkoon mayu ko ñaari jabar kon ndekk kii moo tax mu tuub tuub naa ngir boo tuubul duñ la may tool kon ndeke tuuboo naa fekk nga tuub naa ngir bëgg nga ñu embauché la tuuboo ndeke boo kooku jëmm jooju naa fekk la dafa am ñaar yu niroo te du duñu benn mooy mu daara ak nifaaq mu daara jullit nga yaa ngi ci dëkk bi amul yéen fi doole nga naxanteeg ñoom boo leen rombe jàmm ngeen fanaan waaw boo téye seen loxo nga saafonteeg ñoom lii yëpp ngir jël seen yéene yu rafet ñu ne kii ku baax la ñu jàmmala ak sa njoboot nga mun a dëkk ba yaatal sa diina lii mooy mu daarante waaye boo waxee ne ñuul na fële nga ne weex na fële boo ne tikk na fële nga ne pinti pante na fële kooku naa feq la kooku du mu daara moo tax wa mina naas am na ci doomi aadama yi man koo xam ne yaqulu dana wax aman naa gëm nañu billaa ci yàlla wa bi yawmi wa bil yawmil aaxir bésu àllaaxee gëm nañ ko wa maa hum deen ñoom bi mu ne ñuy waay gëm gëmuñu de dafa am lu ñu soxla rek dafa am lu ñu bëgg lii nag dafay am nit yàlla dañ leen di xàmmee nga ñëw ci nitu yàlla yaa ngi wax moom xam na na li nga wax yépp dara nekku ci fen la waaye moom def ci sant yàlla ndax yàlla xamal na ko lum la xamul yow moom mu daal di génne li nga bëggoon jox la moo tax am na benn ku baax ci réew mi yàlla na yàlla taas ci barkeem nee na ni dana ñëw ci moom di wax di jàmbat fekk ay cëram mi ngi koy naan dafay fen de waxul dëgg de moom mi ngi koy dégg nitu yàlla baa ngi koy dégg waaye mu sant ca yàlla moom yàlla di dina nag kiiraay digganteem ak cëri doomi aadama mu santee yàlla loolale daal di defal kii kiiraay te bu ko neexoon mu wéy di la defal kiiraay ni mu yiiree kookale ba du dégg baatin moo tax ñii dem naan demoon naa ci sëñ ba dama waxe daal di ko bëlëfe nax ko mu jox ma cinq mille ma dem sa bopp nga bëlëfe yàlla bindal na sëriñ ba yoolu ku ku joxe cinq mille kon dégg nañ ko kon doomi aadama yi loolu bari na waaye li ma leen di digal du ma deñ di ko digle mukk ci sama njaboot ci njaboot yi fi toog yépp yooyu na ngeen ko génne ci seeni xel seen mbooloo xam leen ne lépp lana nekk ci biir mbooloo bu xasee bëri rek dana rax fenkat mi ngi ci biir naankat mi ngi ci biir njaalokat mi ngi ci biir mi ngi ci koo xam ne mi ngi feeñal lu dul lu nekk ci moom mi ngi ci biir daje jëyante teqalikoo jëwante loolu am na waa li sëriñ bi waxoon kuy togg mat bu saxat nga dindi ko sa togg du ñor amul benn matt bu lu saxat yéen wey leen ci li ngeen nekk rek cëru yàlla mi ngi ñëw yàlla na ko yàlla gaawal boole ko dalak tal kon yàlla nee na yu xaadi unallaa ñu ngi naan yoo yu xaadi'una allah ñu ngay bëlefe yàlla man de ba dama ne billaahi rek waa ji gëm ma daal di ma jox mbir mi ci yàlla nga jaar bi am loolu waaye bëlefe woo yàlla fàttalekul bés a ngi dikk ñu takk sa ñaari baaran yu dijj loxo takk sa ñaari baaram yu dijj tànk di la laxas buum yeew la ba nga ne ŋadd wàcce la biir bàmmeel tegal la ay xeer ci sa biir balaa ngay xawee ko di jaaxaan tegal la ay xeer ci sa ndigg balaa ngay xawee ko di dëpp defal la ay wogg suuf njeganaay oyofal sa càngaay ba yow kott ak suuf si di la sotti ba ngeen a menteng bés boobu da nga xam ki nga doon bële fekkan la wallazina ak ña nga xam ne amunu gëm nañ yàlla wa maa yaxdawna waruñu wa maa yaxdawna nekkuñ di wuruj nekkuñ di bële fekk kenn illaa anfusahum bulu seen jëmm bopp rek wa maa na li nekk kay dañoo yegul dañoo xamul dañoo ràññewul dañoo dañoo jàqewul ci li passé du fi ñu nekk du liy dikk fii qulubim aji nekk la seen xol maradun feebar maradun feebar ni feebar amee ci zahir noonu la feebar amee ci baatin de sibiru am na grippe am na tension am na diabète am na tuberculose am na naka noon ci baatin tamit noonu la feebar amee de feebar gii bu la duggee dara du la doyati ci naanteef bu dul sàngara am na feebar bi bu la duggee dara du la doyati bul fanaana jëw ba set doo jàng alquran waaye ci deru doomi aadama yi rek doo dem jàkka ja waaye ca baar ba rek doo dem ca jumaa ja waaye ca bis sorong ba rek yàlla nañ ci yàlla musal fii xulum aji nekk la ci xoli ñooñu feebar feebarab naa feq fazaadahum ah yàlla it comme yoon goog nga tànn ah, mu bàyyi la rek ah, mu daal la dolli dolli googale du yàlla lu mu tànn déedéet yow jaam ah yaa xàll yoon googale ne fii mooy sa jëmwaay ah feebar googale fazaadahumullah yàlla yokkee leen ca maradan ak feebar waaw ak yàqule dootuñ yàq dootuñ baaxlee Euh, ak dellu gannaaw ak nërmalu waaw yàlla yokk leen ak nërmalu rek wala mu dana leen ñeel azawul mbugal alimun gu méttee métti bi maakaanu ngir lañ nekkoon yàgg si bu na doon ko fen yàlla na yàlla musal ci fen ni sàngara doone umul xabaais noonu la fen doone abul xabaais nee nañ mboolem mooy yàlla yi seen ndey mooy sàngara waaye mboolem mooy yàlla yi seen seen baay mooy fen mooy fen léegi nag dem nañ bay dund dund koo xam ne boo di wax dëgg ñu ne kii dafa jëliwul affaire yi kii daal dafa wayadi moom dëggam yi dana ko dugal ci kàmb gu mu dul génneeti waa Seydina Omar nee na ma ànd ak dëgg bañ boole ma ak dëgg toroxal ma te néew na bu mu amee moo ma dàqal ma ànd ak fen ba ñu màggal ma te loolu néew na ba mu amee tey jii boo doonee fenkat bu rëy ñu naa kii kii politicien bu mag la kon ndeke politicien mooy ku yées yàlla nañ ci yàlla musal nga taxaw ci biir doomi aadama yow muskàllaf nga téye kayit danaa leen defal danaa leen may danaa leen yóbbu danaa fi def ndàngam boo fi jógee nga naa ah, nit ñi de foog nga teg dara seen loxo rek te nee nga yaay kilifa yaay ki jàng am licence yaay borom maîtrise yaay borom doctorat yaay borom agrégation yaay om d'état yaay président yaay ministre yaay gouverneur nga wax ba ñëpp gëm nga sànni ci àll bi dem sa dem sa yoon ne budget bu ren bi dañ ko cee wotewul woon bu déwén bi danañ ko ci wote déggal yi yal na yàlla dimbali yaa bi waaye bés nga ñëw dinañ ci teg bët de ndax danañ génn àddina de ñu dugal leen ci morgue bi néew sa kaw néew sa suuf boo ubbee morgue yi da ngay gis ñi ñaa ngi taglante naka ay damba keccax ni ñuy taglante boo ubbee noonu ngay def turwaal bi nit ku dee moo ci nekk turwaal bi nit ku dee moo ci nekk turwaal bi nit ku dee moo ci nekk néew mi ngi sa kaw néew mi ngi sa suuf néew mi ngi sa ndeyjoor néew mi ngi sa càmmoñ sa bopp néew nga bés boobale da nga xam la nga doon wax ca àddina ga naan da nax doomi aadama yi ndax loolu dana jëriñ keroog wala du jëriñ keroog yal na yàlla dimbaleñ yaa rabbi wa iza qiila wa iza ndeem qiila waxeef na lahum ñeel leen laa tufsidu bu leen yàq fil ardi ci suuf si ah bu leen yàq ci suuf si lii nag yaatu na de ñu ngi tabax ay bistoron ñu ngi yàq ci suuf si ñu ngi tabax ay baar ñu ngi yàq ci suuf si ñu ngi def ay dara ay kabare ay lamb ñu ne lamb dara nekku ci yonte yàlla Muhammad dafa doon bëre yonent bi bërëm bi ak kenn nit la ku ñu tuddee ibnu rukaana ibnu rukaana moom laal suuf fu mu fu mu jàpp góor rek da nga yegg suuf mu dajeg sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko yooyu yaay naan yàlla moo la yónni mu ne ko waaw yàlla moo ma yónni da nga ko gëmul mu ne ko day lenn ngay def moo tax yàlla gëm ma sama ndigg bi laal suuf waxuma la ndigg bi waaye bu ma cippeeloo sax nangu naan ne yonent nga te booba yonent yi na juróom fukki at sallallahu ba mu amee ñeent fukki at la ko yàlla yónnee mu dund màkka fukki at ak ñett mu soog a gàddaay kon booba yonent yi passé na juróom fukki at ak ñett sallallahu alayhi wa sallam yonent ne ko ah loolu moo lay gëmloo mu ne moo may gëmloo waa ji daal di waktu beyam sallallahu alayhi wa daal di yëkkati jàllaabam daal di yeew ci ndigam a ah, ñaas ñaasa yonent bi benn loxom la ko ne caras ne ko ñaas aj ko ci kaw ne ko loo wax ma dóor la ci suuf si sa yàq yi dammatoo léegi ah, mu ne ko gën ma ah nekk li ngay woote lu am la yonent yi wàccee ba mu ko wàcce au lieu mu gëm mu daw mu na yaa rëy njabar seetal yaa rëy njabar dem na tuubul bërë bi amaat na yonent bi dajak moom ne ko kii du ibnu xaana mu ne ma ko man la betey de mu ne ko ñett xar laa yore tey moom boo ma daanee jëlal xar bi boo ma daanee nga jël xar bi boo ma daanee nga jël xar bi ne ko loolu mu ne ko waaw ñu jaar fa ñu jaaroon ñett xar yëpp Seydina Muhammad daal di ko jël mu toog nag sagal boppam mu na xanaa da ngaa bëgg a tudd baatu seede mu ne déedéet dama jaaxle mu ne ko loo jaaxle mu ne bu ma demee kër ga lan laay wax njaboot gi na ñett xar yi dama doon bërëg Seydina Muhammad daan na ma jël na xar yi mu ne métitu daan gi métti di jël xar yi gàcce gi may jot njaboot gi lii laa xamul lan laay def lii mooy bëre bi ngay nettali ñu ne Seydina Muhammad dafa doon bëre Seydina Muhammad fan la doon bëre waa ji ñu ngi ko tuddee Ibnu Rukaana waaye dañu ne sëriñ bëgg dara daganal sa taali bi ngi la ciy àndil xaalis yaa ngi ciy xaatim di ko joxe muy takk ci ndigam di sottee ko ay walangaan ah mu daal di am dara daal la andil benn ñaar fukki junni benn fukki junni boo toogee ci biir mbooloo nga naan dara nekku ci yow nga dem stade toog foofu la julli woo tisbaar nga faat ko ngir loolale julli woo tàkkusaan nga faat ko ngir loolale julli woo timis nga faat ko fur loolale gee fekk la ci yoon bi yeggagoo mbokk yi na julli seetaat pas-pasam kon dégg nañ kàddu gi mbir maa ngi noonu lay tabax ay estateek tabax ay lu kenn xamuteek yii yépp du luy du yóbbu yóbbu diina kanam dafay delloo diina gannaaw képp ku ko bëgg a daganal yaa ngi daganal loo xam ne sa bakkan dong ci nga ko teg te wallahi mujj gu ñaaw rek mujj gu ñaaw rek yal nañu yàlla musal yaa rabbi moo tax yàlla nee na wa isa ndem qiila waxeef na lahum ñeel leen laa tufsidu bu leen yàq fil ardi ci suuf si xaalu ñu ne innama déet nax na ñun budul ne waaye yewenal ñu dañuy yewenal de loolu yewenal la estati lan lay andi ci diina fan lay fajee doomi aadama ana fan lay tabaxee ay école ña koy seetaan si di ay touriste ana ban touriste moo ñëw ci dëkk di ko jagal andi aada yu bon di yàq suñuy doom rek ala waawee yëgal ne innahum naka ñoom humu yàlla mi ngi feddali ah humu ñoom almufsi dañoo yàqkat yi walakin waaye mbir ma kay laa shuruna dañoo yëgul te dañ dul yëg ràññewuñu duñu jàqee ne la ñuy def de yàq réew la yàq ay pays la waaw di jëmul kër de fexe nag képp ku ciy wax ñu jël xaalis dugal sa gémmiñ ngir yow xaalis boobu nga log boo ci waxati boo ci buggee wax ñu menacé la ah buñ la reyee da nga dee buñ la reyul da nga dee kon waxal dëggab yàlla gi rek lu xew baax na yow fekk na waxal nga sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wa iza ndeem qiila waxeef na lahum ñeel lan aminu gëm leen kama amana naasu naka la nit ñi gëmee abubakar siddiq ñoom omar usman ali ah taabi inay taabi taabi xaalu nga dégg ñu ne na moo ndax ñun danañu gëm kama amana naka la gëmee asufa waay des ña ña nga xam ne dañoo wayadi ah ñun dañuy gëm naka ñooñale mel ni ay gumba di ommatu ah, déedéet maa ngi jéggalu ci waxin bi ñun duñu ommatu noonu rek de ala waawee na ne innahum naka ñoom gaa ñooñale xumu sufa ñooy waay deseñ ñooy waay des ña ah, walakin waaye kay a ah, yegg nañ foo xam ne ci ndëng ak mbon laa ya'lamuna duñu nangoo ak xam duñu nangu xam duñu xam nar ñoo xam ndax xam réer na leen ca démb xamali ci la ñuy dëkk te ci la ñu nar a dee it waaw wa iza qila ndem waxeef na wa iza ndem laqu daje nañu alladina amanu ak ñi gëm yàlla ñoom naa fekk bu ñu daje ak ñi gëm yàlla xaalu ñu ne aman naa gëm nañu waaw da ngay gis doomi aadama ne moom islaamoloog la ah du ngeen koy dégg du islamologue la mi ngi génne université faculté de nangam moom moo fa nekk loolu dana tax mu raw doomi aadama yi ay kayit kese licence ba kan moo xam ndax dangaa tricher ba am licence ba du jomb baraaloo moo la jàllale kenn moo téléphoné sama jarbaat day mi ngi ci biir bi de bàyyi leen ko xel jury ba sa nijaay mi ngi fa du jomb jàng jàllewula lawu la ay occasion nga am moom nga jàll nga ne yow islamologue nga nekkoo islamologue waaye islamologue nga dangaa log l'islam di ko jëriñoo waaye jëriñoo diina islam dem di daganal lu yàlla araamaloon di araamal lu yàlla daganaloon ah doo yëg ba ñu yëlëb la sànni la ci àll bi gàccewu nga yàqule nga te doo doo doonati dara mujj gu ñaaw rek bu leen musa doon doomi aadama yooyu la di waxal buur li ko neex di waxal borom alal lu leen neex ngir seen kopparu àddina gi fan yu néew ngeen dem bàyyi ko fi ngeen ànd ak bàkkaat taq rëpp yegg ba bàmmeel yal nañ ci yàlla musal ñoom bu ñu dajeeg borom xam-xam yi ñu naan yéen seen diina gi eh, amul moroom yéen yéen yéen a nekk ci dëgg yéen a nekk ci nangam bu ñu beroo tuuti rek gisanteeg buur yi gisanteeg borom alal yi ñu jox leen benn oto wala daal leen jox benn chèque rek jeex na ñu ne ñële dañoo xamul foog ñu naxanteeg ñoom waaye yéen nekk ci dëgg way sa ndeem laqu daje nañu allazina ak ñan nga xam ne amunu gëm nañu xaalu ñu ne amanna gëm nañu waaye wa isa xala bu ñu bu ñu weetee sooma soom ilaa shayatin jëm seen seytaane yooyele jëm ci euh, nit ñu doy di ñooñu le xaalu nga dégg ñu ne inna ñun de maakum yéen ñi lañu àndal inna maa déet nax na ñun wu na dañuy mbelle di kokkali rek di yëjj rek bu ñu deful noonu le suñu dund du neex inna maa xarfu xasr la yéen ñu jàng elmul bayaan waaw dafay sette ca tor inna maa nax nu déet ñun budul na waaye kokkali lañu waaye mbelle lañu waaye waaye yëjj lañu rek allahu yàlla de yastazio yàlla dana delloo wallahi yàlla dana dana delloo ak kokkali yàlla dana delloo seen mbellee yooyele yàlla dina delloo seen reetaan ak seen yëjji yooyele diiju yi ngeen di diiju ci jullit biim ci ñoom dana delloo lool ci ci ñoom de waaye mudum ne leen mëdd ya amoon nañuy tañax tañaxi fii tur yaanim seen seen mbewte ak seen fuuyaa nga yooyele ulaayika ñooñale doomi aadama yooyele allazina mooy ñi nga xam ne istaraw dañoo wott istaraw dañoo jënd ak dalaala da cànkute bil hudaa ci Ah, ñoom de fa ma rabihat tonowul tonowul tijaaratum seen yaxantu googale seen njënd ak jaay ga wa ma kaanu te nekkuñu woon muhtadin di waay gindeeku yàlla nee na masalum seen misaal ka masalil lazi mi ngi mel ni misaalu waa ji nga xam ne istawqala dafa sàkkoo taalu istafala eh, ci tasrif yé ñu jàng tasrif foo gis istafala rek sàkku la istaghfara sàkku naa wut njéggal istawhaba sàkkoo naa mayu Euh, istawxana sàkkoona taalu yàlla nee na ña nga xam ne ay naafeq lañu bu ñu dikkee ci julli di ànd ak ñoom bu ñu demee ci naaf euh, kéefé yi ànd ak ñoom nee na misaalu ñooñale mi ngi mel ni nga nekk ci lëndëm nga taal daal di niit ba gis looy moytu ak loolul moytu lii dëgg la lii kàmb la lii jiit la lii jaalaali la nga dem ba teggi sa tànk bugg a teg nag lumière ba daal di fay njàqare bi ngay àndal ak jaaxle bi ngay àndal ak ngëlëmaande bi ngay àndal nee na ñooñu seen misaal noonu la mel dangay dem ci jullit di wax ak ñoom wax ak ñoom bañ na waa ji daal kii ku ñor la ku am xam-xam la ku ragal yàlla la fekk da nax boroom ngir sa aju mën a faju la nga dem fale gis buur nga dem fale gis boroom alal moom it nga daal di ko fobbu daal di ko tong-tongal moom te mu daal di buddi alalam jox la nga nekk di déng déng ci diggante bi nekkoo ci ñee nekkoo ci ñële yàlla na yàlla musal la muzabzabina masalum seen ka masali lazi mi ngi mel ni misaalu waajoo xam ne istawqala dafa sàkkoo taal naaran safara falamma adaal ba mu demee ba mu demee ba safara sa niital ko maa hawla la ko wër zahaballaa la yàlla demee bi nuurim seen leer ga watara ko mu bàyyi leen fi zulmaatin ci lëndëm laa yusirun ñu gis de kon misaal bi gis nga yàlla li mu waxee fële daw u la wax fële nuuru la wax kéeféer daw u ci la yem mooy tàkk-tàkk ngir mu jëm safara la jullit nag yàlla leer la tudd ndax jullit bu lumière amul it dana dem de bu lumière u zahir amul it lumière baatinam moo koy moo koy ommat ba mu yegg fa mu bëgg ak na mu bëggee moo te yàlla na bi nuurihim fale mu ne fala ma adaat fale daw ula ngir ay yéeféer lañu fii nuur lañ ndax jullit lañu dégg nañ ko lënd mu guddi lëndëmu ngelamaande lëndëmu dengi dengi laay suñu duñu gis mukk su mun waaw tëxta mi ngoog de duñu dégg dëgg bokk mun ak luute mi ngi noona le lu nañu duñu duñu wax lu baax om yoon ak ngumbate dikk na duñu gis lu rafet foofu naka ñoom laar yoona bés du ñëw mukk ba ñu dellu duñu mën a dellu mukk jem ci dégg ngir dem nañ ba lang dem nañ bay siicu dem nañ bay siisu dem nañ bay lang du xam ngeen ñaari baat yooyu la nit dana xam ba dana dem ba xam ne lii lu bon la waaye mu daal di siisu eh, jom jom lu téye ko xam na ne lii mooy dëgg lii mu téyewoon di dëgg waaye du bàyyi la mu nekkee ngir siisu lang tamit mooy comme xas naa ko wax xas naa ko def daal du ma delluwaat gannaaw lii lépp balaa la yàlla nañ ci yàlla musal ah, aaye bii di ñëw nag aaya bi dinaa ci jaar jaar bu gaaw noonu rek bu ma ko naree tudd eh, duñ fi mën a jóge fan yi xam-xam mi ngi koy gëstu ndek alquran wax na ko wax bu set wecc gisoo am na réew yoo xam ne fan yi walangaan mi ngi fa dugg di ko di rey ay eh, junni junni nit wala ay téeméeri téeméeri nit lu mel ni Pakistan lu mel ni Chine yenn temps nga gis Amérique wala ngaan bi lay dugg gisoo réewu Russie danañu wàcc ba réew ma doon glace zéro degré danañ wàcc ba doon moins neuf moins dix ren gisoo tàng na bay yegg ci ay quarante ñoom ñi nga xam ne yore nañu ay ngànnaay yoo xam ne nee nañ benn bu nekk mën a tukkil jamono léegi dem nañ safara si lakk na seen i àll ba yegg fi ñu denc ngànnaay yooyu ñu mujj a toxal ngànnaay yooyu te mënuñu fay safara si ba léegi mi ngi tàkk fayagul ba tey jii fii ma toll nii mooy sayibin bi may wax si nii ka sayibin ñu bëri dañ koy firee ce dañ koy firee niir du niir de boo buggee yeew sa jur da ngay njëkk a takk bopp bi loolu mooy sayib lii njëkk a yëngu celweer jóg ngelawu penku ak ngelawu sow bu tàng bu sedd bu ñu dajaloo ni ñuy wëndeela noonu doom celweer tomb bay njëkk a doon loolu mooy sayib lii nag ba léegi xam-xam mi ngi koy seet lan mooy taal seen àll yooyu la wala ngaan yiy dugg xam nga suuf si ministres yi ni ñuy siyee am ngeen si si dafa def ay bëñ dafa def ay bëñ bëñ ñuy yëkkatiku bëñ yi wàcc bëñ yi yëkkatiku bëñ yi wàcc suuf si noon la mel boo demee am na benn montagne bu ñu tuddee Himalaya dem na ba ci juróom-ñaari kilomètres njoolaay ba bëgg a yegg ci juróom-ñetti kilomètres ci njoolaay mu ngi nekk réew Inde ñu tuddee Himalaya boo ñëwee fii ci Afrique am na benn montagne bu ñuy tuddee Kilimanjaro dem na ba ñetti kilomètres ci kaw boo ñëwee Fuuta jaloon fii ci gine gisoo montagne boobu nga xam ne géeju Sénégal bi ci lay génn ak géej bi jaar Niger kon suuf si nii la def comme ni bëñ si daal di def ñu ngi dégg wax bi yenn jamono suuf si na boo paasee juróom benn fukki kilomètre ci suuf safara suy tàkk la gis nga am na camion bu lay romb di def ci di nokki wala ngis nga taxaw ci witi otoraay mu jékki-jékki daal di bopp terrain bi daal di nokki nokki métti suuf si tamit dafay daw kubéeri super windeel ko ni muy dawee suuf si tamit noonu lay dawee di wër jant bi noor di feeñ cooroon lolli nawet suuf si nag bu nokkee nokkeem boobu bu génnee bu fekkee ci biir géej la génnee rek dafay jëñax géej mu dugg ci suuf si yaa ngi gis Pakistan mi ngi walangaan rek nit ñaa ngi dee rek nokki boobu nag bu génnee ci biir géej la génnee nokk bi dafay jëñax géej gi mu dugg ci biir suuf si mu dugg ci biir réew yi walangaan bi di yàq rek bu fekkee ba muy génn génn ci biir géej gi ci suuf si la génn bu fekkee daj ngelaw la dajal ci kaw ci lay def ngelaw boobu ñu des naa me nga ko gis Amérique yenn temps mu ñëw mun na toj fanweeri dëkk lépp mu màbb ko sànni yàlla tere tereti ko danga nga fekk lu ay immeuble lépp mu jëñax ko daane ko fekk ba mu nokkee loolu la dajal bu fekkee tam ba muy nokki mi ngi dajeg niir niir boobu dana def ndox moo xam ne dënnoom bi dafay daanu rek di rey di lakk ba léegi na ñu ngi seet naka la ñuy loolu lan moo koy waral fekk alquran wax na ko ka aw ka sayibin kon dégg nañ ko lii nag science mi ngi koy topp ba léegi waaye des na kon moo tax may wax alquran am na lu fireeku am na luy fireeku ànd ak ñun am na luy fireeku si am na loo xam ne fii ak junni asra kenn du ko mën a firi ñoom tubaab bi ba léegi ñu ngi seet ngelaw lu rëy loolu di màbbu seen réew yi lu koy andi lakk bu métti góogale lu koy andi walangaan gi géej gi di ngaan ana lan moo koy andi lii yàlla mi ngi koy tudd ci alquran nee na aw ka sayibin sayibin mi ngi noonale mina samaay boo xam ne tukkee na ca kaw nokkik suuf si fekk na ngelaw li fekk na niir bi rek mu daali ko mu daali ko euh, dankaafu wól ba ci saasi fii nekk ca zulumaatun ay lëndëm waara adun ak i dënnu wa bar on ak melax a ah, bu boobaa nag doomu adama dafay daal di jàq yajalu na ñuy mujjal yajalu na ñuy def asaabihum seen baaraani fi azaanim seen seen nopp yi mina sawaiqi ngir xiiru gi nga xam ne asamaan saan koy xiiru xasaral mawti ngir nga moytu dee rek yéeféer tamit noonu de yéeféer bu déggee alquran day mel ni ku dégg dënn naafeq bu déggee alquran dafay mel ni asamaan gu melax ci moom wallahi doomu aadama bu jubadi bu déggee alquran day mel ni suuf su yëngu ci moom waaye wallaahu yàlla day muhitun yàlla aji wër ndombo la muhitun yàlla aji peeg la bil kaafi na ci waay weddi yi kon dégg ngeen sayibin bi kon am na lu ngeen ci dégg ngeen wëlbateeku di gëstu sama téere ba di albaladul amin bind naa ci lu yaatoo yaatu tey alhamdulillahi rabbil alamin yal na yàlla fay yàlla yakaadu dana xaawaat albarqu melxat bi yaxtafu di fëkk ab saarum seen gis ya kullama adaa bépp jamono joo xam ne bépp jamono yoo xam ne niit na lahum ñeel leen masaw ñu daal di dox fii ci leer googale way iza aslam bu ne këris daal di lëndëm aleem ci ñoom xaamu ñu taxaw wala insha allah bu sooboon yàlla la zahaba kon mu demee bi samim seen dégg ya wa absaarim ak seen gis ya inna laa naka yàlla day xadirun aji dog laa kon ala ci lépp yàlla mooy amal lépp yaa ayoon naasu ey yéen doomi aadama yi ubudu jaamu leen bokkum seen boroom yéen doomi aadama yi jaamu leen bokkum seen boroom bu yàlla digalee na ngeen def bu yàlla teree na ngeen bàyyi waaw na ngeen xëy ci yàlla yendu ci yàlla fanaan ci yàlla waaw nara dajak yàlla ci yàlla de hmm? ubudu na ngeen jaamu bokkum seen boroom allazi boroom ba nga xam ne xalaqakum moo leen bind waaw wallazina ak ña nga xam ne min qablikum ñoo leen bindoon lépp lu fi nekk yàlla mooy ki ko bind am na yu fi nekkoon nekkatul waa yàllaa ko bind am na yu ñu doon tuddee hippomodère waaw hippomodère amatul am na yu ñu doon tuddee dinosaure dinosaure tamit amatul am na yeneen bindaafoon am na yu dëkkee woon jéeri dañoo mu jawaat ci biir géej lu mel ni li ñu tuddee dauphin dauphin mooy bu nit daanoo ci géej da gis mu génnee ko sax moom da nga gis dana tëb nokki ngelaw wàcc te du dee te jën bu nokkee ngelaw dee jën bu nokkee ngelaw dana dee waaye loolu moom la tubaab naan dauphin wala bamba moo ko naan kuntu mbelin booy dem Gambie yenn temps dañ ko gis muy tëb muy ñuy ànd ñoom ñaar moom dafa xelu danañ koy tàggat ba koy jox leetar mu ko yóbbul sous-marin ci biir ndox di leen ko jox bu nit daanoo daf koy génnee moom ci biti la doon dund mu mujj ci biir géej même ni ko yàlla bindee boo ko xoolee da xam ne rabu jéeri la woon am na rab yu nekkoon ci biir géej dañoo mujj nekk ci jéeri yi ñu xaajoo bu bu géejam am bu jéeram am gisoo am na lu ñu tuddee mbonaat am na mbonaat buy nekk ci jéeri am na mbonaat goo ne mënut a génn moom dafa am ay nageoire dafay pédale rek moo tax yàlla nee na amul dara lu doomi aadama du teg bët bu lu yàlla moo ko bind subhaanahu wa taala wallazina ak ña nga xam ne min qablikum yoo leen njëkk maam ya lii lépp yàlla mi ngi leen koy leeralal yàlla mi ngi leen ci jox firnde la allakum ngir naka ñoom doomi aadama yi tattaquuna euh, ñu mën a moytu mën a fegu mën a topp ndigal bàyyi ay tere mën a bàyyi tere tey topp ndigal allazi yàlla mooy buur ba nga xam ne jaala moo mu jël jaala moo def lakum ñeel leen al arda suuf si firaasan mu mel ne ak laltu suuf si sell ni suuf si mel boo gisee suuf si da ngay foog ne dafa mel ni basan déedéet suuf si dafa waron dafa mel ni këll këll du xam ngeen këll nga mel ni lekk so ni ngay téenee gis weer bi mouron boo nekkoon ci weer bi noonu ngay séenee suuf si mouron gisoo boo taxawee ci géej bato di ñëw da ngay njëkk gis kaw gi balaa ngay njëkk gis suuf si ngir dafay jóge ci lu moo tax bu bato di dem suufam mooy njëkk a nëbb kawam soog a mujj mujj boo xoolee dangay ngay foog ne asamaan si fële dafa taqaloog suuf si boo gën boo demee ba foofu dangay ngay gisaat feneen fa mi ngi taqaloog suuf si mooy li ñu tuddee horizon al ufuq am na ku ñu doon tuddee Majlan Majlan moom mi ngi deppaaroon ci Europe ne dafay def dikkee Amérique ci wàllu sow waaye mu wër jaar Amérique foog na dina fekk fi suuf si di jeexee mu wëndeelu ba yegg ci Philippines Philippines mi ngi fi ci Asie juróomi bato lañ yore woon bato yëpp mujj a toj ba mu des benn bato bu ñu tuddee Victoria moom fa la dee waaye ña àndoon ak moom dañoo dellusiwaat ba ñëwaat fi kon ndekk suuf si dafa ron yu kawiru lay la kura mooy lu ron kuratu mooy bal yu kawiru yàlla moo këllal suuf si mooy këllal guddi ci bëccëg mooy këllal bëccëg ci guddi dañuy dañuy dañuy rombante ni ñun bu ñu ne ñu ngi ci minuit minuit ci guddi boo demee réew mu ñu tuddee Australie wala Nouvelle-Guinée wala Caledonia da nga fekk ñoom ñu ngi ci midi ci bëccëg ñun bu ñu nekkee léegi dix heures ci bëccëg ñoom ñu ngi ci dix ci guddi bu fekkoon suuf si dafa tàllalu nii lalu bu jant bi génnee ñun ñëpp ñoo ko boo a gis ñun ñu ngi naan jant baa ngi ne di bugg a sow boo demee lu mel ni Hawaï ca ca gannaaw Amérique wala nga dem Alaska ci gannaaw Canada da nga fekk ñoom ñu ngi naan njëla ngi ne la di dikk ñun ñu ngi naan jant baa ngi ne la di sow ñun ñu ngi naan jant baa ngi ne la di sow ñoom ñu ngi naan njëla ne la di dikk kon mbir maa ngi noonu le kon moom yàlla nee na wajjaala moom yàlla moo mujjal lakum ñeel leen al ardu suuf si firaasan mu mel ni ak laltu wa sama mu def asamaan si an mu mel ni aw tabax aw aw téeg bu leen tiim wa moom yàlla mooy ki wàccee mina samaay ci li leen tiim maa am ndox ndox mi jógul ci asamaan si de déedéet ndox mi jógul ci asamaan si ci niir yi lay jóge afara aytum ma tashrabun antum anzaltum min al-muzni am nahnu munzilun muzn mooy ñetteelu niir bi niir bi njëkk moom lañu ñu tuddee sahaab ñu ngi dégg li may yéexal yépp pour yéen ñi jàng la bu doon loolu damay daw rek waaye dama bëgg bu ngeen fi jógee kenn ku nekk doon aw kandiya am cër ci xam-xam lool gisoo buy taw avion dafay dem ba tiim ko nga seen taw mi ngi ni di wàcce te afiyam bi tooyul niir bu njëkk bi mooy saxaab niir bi ci tegu mooy mooy dabaab niir bi ci tegu mooy musnu niir bi ci tegu mooy ramaam ramaam yonte yàlla Muhammad mi ngi koy tudd nee bu ngeen gisee weeru koor na ngeen woor bu ngeen gisee tey weer bi ngeen dog nee na bu fekkee ne dafa de ramaam dafa dox seen digganteeg moom hmm, wa in rumma bu ramaam doxee seen digganteeg weer bi ba gise leen ko na ngeen motal baraxlu fanweeri fan ca ëllëg sa ngeen woor kon dégg nañ ko kon ñeenti niir yi lii lépp mu ngi tegalante ni sahaab dabaab musnu ramaam taw bi jegewul ci asamaan si de taw baa nga jóge ci niir yi waaye nag doomi adama li ko tiim rek asamaan la koy faree di tuddee kon ñu tuddee ko noonu rek kon dégg nañ ko ayaame wa anzala moom yàlla moo wàccee na sama ci leen tiim ma an ndox fa axraja mu génnee bii ca ndox moomale mina samaraati ay xeeti meññent seetal ndox mi moo tooyal tàndorma bi mu neex benn ndox moomale moo tooyal kaani bi mu wex moom ndox moomale moo tooyal banaana bi mu nooy moom benn ndox moomale moo tooyal kokorong mu wow xam ngeen kokorong nsimini bambara moo ko tuddee nsimini mooy kokorong kokorong mën nga ko ŋaañ waaye banaana aajowul ŋaañ même bu fekkee da nga am mogoje du xam ngeen mogoje mooy amoo ay bëñ sa bëñ yëpp dafa daanu mooy mogoje banaana boo ko téye day mel ni da nga am ay bëñ waaye même bu sa bëñ wéree boo jëlee kokorong mënoo ci dara te benn taw bi moo ko roose taw bi roose banaana bi ba mu nooy moo roose kokorong bi ba mu wow moo roose tàndarma bi mu am suukar moo roose kaani gi mu wex waa xaraja moom yàlla moo génnee waaw mu ne samaraati bii ca moom mi ne samaraati ci ay meññent lii lépp risqan muy aw wërsëg lakum ñeel leen ah, kon falaata jalo bu leen def li laay ñeel yàlla àndaadan ay ndend bu leen wutal yàlla moroom yàlla amul amul moroom ki am moroom motul boroom ka mot boroom amul moroom kon bu leen wutal yàlla ay àndaal ay ndend wa antum te mbir ma yéen taalamun waaye xam ngeen loola le wa in kuntum mm, bu ngeen demee nag ba yéen doomi aadama yi seen tolluwaay mooy fii ray bi ngeen nekk ci dengi dengi bu ngeen demee bay am xel ñaar mimma nazalna ca lenn lañ wàccee ala abdina suñu jàmbate mooy Seydina Muhammad bu fekkee yéen da ngeen di dengi dengi lii yàlla jox Seydina Muhammad faatu na ngeen dikkee faatu na ngeen teewal faatu na ngeen andi bi suuratin ci benn saar min misli bu toll ni suuratu baqara wala bu toll ni inna ataynaaka ci ci ci tuuti ci saar du ngeen ko def mukk yéen koy dégg wala na ngeen na ngeen woo euh, suhadaakum seen waaye seede yuy seede na lii téere la bu bawoo ca yàlla déedéet téere bi yàlla bind alquran dong la euh, mooy téere bi nga xam ne moo des di wér ba yowmal qiyaamati képp ku bind téere bés dana jot jamono bàyyi sa téere googale ba mu des alquran am na ku doon tuddi kuñ doon tuddee Charles Darwin yéen ñi jàng français ak yéen ñi jàng arab benn boroom xam-xam la woon du allemand la Charles Darwin moom ah, moom nee na anglais la kii nee na anglais la Charles Darwin moom dem ne dem na benn doomi aadama cosaanam golo la tey jii am na ñetti université yu gën a mag ci Amérique weddi nañ ko ba ña xalaat yooyu bu ñu ko jàngalee seen biir daaw lañ ko tàmbalee weddi te li université yëpp li ñu doon jàng mooy théorie boobale doomi aadama cosaanam nit golo la boo seetee encyclopédie xam ngeen ko da gis ñu ngi formé nit nit tàmbalee golo la woon di màgg di màgg di màgg déedéet golo musta bawoo ci nit nit musta bawoo ci golo laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwimin na ngeen di yeggali loolu moo may bànneex loo moo tàmbalee aaya na ngeen di yeggali doomi aadama benn mbind gënu ko rafet doomi aadama benn mbind gën a koo jag kon doomi aadama eh, musta bawoo ci golo téere bu ñu bind bu dul alxuraan nañ ko musa weddi Charles Darwin mi ngi nii ay téeméeri téeméeri at ñu ngi doon bind jàng téereem la tey nee na xalaatam googu du dëgg bàyyi nañ ñu ngi koy tàmbali bàyyi am na ñu doon tuddee Vladimir Lénine bu ma xel bàyyiwul ay 1917 ci la defee révolution bu mag bi daal def réewu Russie bu ma juumee ngeen jéggal ma dégg nga waaye waa ji Vladimir Lénine lañ koy tuddee moom moo formé woon réew mi ñuy tuddee union soviétique union soviétique mu bind benn benn benn benn téere loi réew ma ci lay dox waaye naka moom ba mu dee am ku ko ca wuutu muy Staline ñoom Christophe ñoom Tchereninko ñoom Andropov ñoom ñoom euh, Gorbatchev gisoo toj na sànni nañ téere boobale nee nañ xalaatam ne dara wéru ca Russie toj na